fi lbabil assaadisi wathamaaniin ba'da al-mi'atayn an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu as-sab'a al-muubiqaat qaaluu ya rasuulallah wa ma hun qaal ashirku billah wassixr wa qatlu nnafsi allati xarrama allahu illa bilxaq wa aklu riba wa aklu maalil yatiim wattawalli yawma zzaxf wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati algaafilaat muttafaqun alayhi almuubiqaat almuhlikaat kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a mu dikk ak ñun suñu xadis bi muy ci suñu bunt bi ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyi anha téere bi wax mbir yi nga xam dañ koo aaye ko koo xaraamal dañ koo tere ci suñu jotaay bii ñu génn bon ubbi woon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-six ñu ngi woon baabu ta'kiidi tahrimi maalil yatiim bunt bi nga xamante ne mooy wax euh, xaraamal gu ñu xaraamal li nga xamante ni mooy lekk alalu jirim aaya yi nga xam ne moom leen di woon biñ ci mujj woon gis mooy bi mu ne woon wa qaala ta'aala wa yas'aluunaka anil yataama qul islaahun islaahun lahum xayr ba nim jeexe walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis benn xadis képp dong mi mu fendi muy xadis mille six cent quatorze mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yana ijtanibu moytandiku leen bu waay waay sori leen waaw éviter leen lu ngeen man randu leen dandu leen sori leen as juróom-ñaar yi nga xam ne al-mubiqaat al imaamu an-Nawawi rahimahullah fëre ca jeexital ba mu ne al-mubiqaat al-muhlikaat mu ne baat boobu nga dégg nag di al-mubiqaat mooy al-muhlikaat mooy yi nga xam ne dañuy alake waaw kon juróom ñaari bakkaar yi nga xam ne day alak boroomam ka aji def ko wala aji ña ko def naq leen ci mbugalum yàlla ak sànjum yàlla mu du jeex waaw waaw boo xam ne du jeex lu dul fa ko boroom ba bëgg a yemale kon ijitan yi boo waay waay mooy tënu ko leen as-sab'al mubiqaat juróom ñaar yi nga xam ne dañuy alakaate waaw ah, loolu da jar naa xam xaalu saxaaba yam doon waxal radiyallahu anhu ne ko ya rasulallah waaye way ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wamaa hun waa juróom ñaar yooyee ñoom ñooy yan <laughs> aka jara aka ñoo jara xam xaala mu ne ashirku billah waaw bu garaaw baa ngi noonu <laughs> mu ne ashirku billahi mooy bokkaale yàlla bokkaale gi yàlla mooy bokkaale l'associationnisme waaw benn ñaareel wa sixru ak li nga xamante ne nii mooy ak njabar ñaar ñetteel wa qatlu nafsi allati illa bil haqq mooy faat bakkan bi nga xam ne borom bi moo ko ñoŋal moo ko protéger lu dul bu dee nag dëgg atte bi yàlla bu ne nag ku def lii na ngeen ko faat boobu bokkul ci lii mais ngay faat ba kan ci loo xam ne du benn àq du pen wala lu yàlla ne na ngeen ko ko teg kon ñettango ñeent wa aklu riba ak lekk li nga xam ne mooy riba Allahu akbar loolu bor eh, imaamu Nawawi rahimahullah buntu bi ci tegu moom la ci teg baabu tahrimi taxlimi riba tahrimil riba bu boobaa dinañ taxaw tuuti ci wàllu ribaa ci gàttal mooy lan waaw léegi kon mooy ñeenteel bi wala ñeenteel bi mu ne juróomeel bi wa aklu maalil yatim te loolu mooy likkal lëkkaaleem ak suñu bunt bi ak ndóof lekk li nga xamante ne mooy alalu jirim mooy l'orphelin waaw bunt bi ñu nekk mooy baabu takiidi tahrimi ak euh, euh, baabu kii takiidi tahrimi maalil yatim feddali ko xaraam ñoŋal bu ñu ñoŋal bu ñu tere nit ku mu man di doon di laal ci yi nga xam ne lu wute ki ñu waxoon bi weesu alalu jirim kon wa ak lu lekk maalil yatim alalu jirim wa tawalli juróom benneel mooy wone gannaaw daal di faq daal di guddi daal di daw yawma zahfi bésu xare waaw ñu nekk ci toolu combat bi ak jàmmaru julli néeg yéeféri nga daw jullit ba daw wane gannaaw ne fees daal di daw sauvé ji def ko am sauve qui wala wal iyaazu mu ne nag bu mujj bi mooy wa qadful muhsanaati al mu'minaati al ghaafilaat mooy di jam di tuumaal ak njaaloo li nga xamante ne nii ak lu ñaaw ak tamit ak ray ba mooy di insinuer insinuer insinuer ay ñoo xamante ne nii ay jigéen ñoo xamante ne dañoo yëgati ci lépp lu sangu sangew mooy moxsana almu'minaat gëm yàlla alxaafilaat daal di yëgati lépp luy ak moyox ak ak ak ak nga ñëw di leen ko tuumaal mu ne juróom-ñaar yi la muttafaqun alayhi mu ne al imaam al buxaari naka noonu taalibeem bi al imaam abul xuseyn muslim ibnul xajjaaji al qushayri an-naysaburi daal dinañu koy bokka solo léegi bala ñoo jàll xadiis yu mel nii nga xam ne da wax euh, ci bàkkaar yu mag yi xam nga am na yuñ fi romboon ah, xadiisu Seydina Nufay ibn al-Haaris Abu Bakra waaw ca chapitre baabu tahriimul uquuq wa qati'atir rahim gisoon nañ xadiis bi njëkkoon trois cent trente-six Abdullah imaam dana woon Abi Bakra Nufay ibn al-Haaris radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir waaw dane woon alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa fattar ñi leen nopp yi ngeen déglu alaa unabbiukum ndax waaw alaa mooy ndax ndax waaw laaj la laaj la laaj bokkul ak bële bii laaj la bokkul ak alaa bi ñu doon wax léegi alaa mooy ndax unabbiukum duma leen xabaare bi akbaril kabaa'ir ci li gën a mag ci bakkaar yu mag yi salaasan ñetti yoon la ko yoon saa sala wax qal qul naa nee na ñu ne ko balaa ah kay ya rasulallah yow ndawal yàlla li saa qaala mu tàmbali na al ishraaku billah waaw mooy bokkaale yàlla boobu mooy tout le temps moom lay njëkkandi foofu nag mu tawal wa uquuqul waalidayn ñaawe sa ñaari waajur mu ne wa kaana muttaki an mooy dafa wóoyal woon fa jalasa mu defaraat toogin wi moom alayhi salaatu salaam fa qaala alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur wa wa qawlu zuur wa di ko répété di ko répété alaa déglu leen bu baax ma wax leen wa qawlu zuur ak waxu mbóosóor mooy mu noonu waxu duur mooy lu rëy di sos wa shahaadatu zuur ak di seede ay sos ay nar nee na dañul di ko répété di ko répété ba ñu ne aka soow aka neexoon hmm, mu daal noppi gis nga fii kon lan lañ am ashirk ñëwaat na huququl walidayni ah xam nga gisoo ko ci biir fii waaye qawlu zuur gisuñu ko fii léegi moo tax loolu dinañ ci ñëw comme yu mel noonu te fee danoon akbarul kabaa'ir te pourtant fii mu ne ijtanibu sab'al mubiqaat juróom-ñaar yi nga xamante ne nii ñoom ñooy alakaate mooy yu mag yi tamit waaw loolu day wane ne ñii ñoom ci lu bat ñii ci yu mag yi te xadis boobu gisaatoon nañ ko xadis mille cinq cent cinquante ñëwaatoon na ci baabu bayaani taxlidi ta tahrimi shahadati azur loolu gis nañ ko bu yàggul léegi euh, te bon imam dina dina dina kii tamit léegi baax na léegi nag kon ginnaaw bi nga xamante ne na nee na muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi dañ daal xadiis bi bokk na ci yi nga xam ne xadiis yu raar yi nga xam ne imaamu imaamu Ahmad solowu ko te <laughs> pourtant ni muy siiw imaamu Ahmad solowul xadiis bi waaw ki ko solo mooy kon dana Shaykhaani al imaam al xaafiz al Buxaari ak amir di ak taalibeem bi al imaam muslim rahmatullah alayhima dañ naan seen mbokku taalibe al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaaniyu rahimahullah soloo na ko ak imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah ala al-jamii' ñoom ñi ñoo ko soloo al imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala fi mu ko njëkkandi mooy kitaabul wasaaya baabu qawlillahi ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman voilà foofu la ko njëkkandi waaw moo xam ne moo dëppoo ak suñu buntu bi baabu ta'kili tahrimi maalil yatim waaw buntu bi imaamul Bukhari rahimahullah def indi fa tudde ko laaya ba mooy ci kitaabul wasaaya ndénkaa téeréb ndénkaane yi buntu bi borom bi wax ne ñi nga xam ne ñooy lekk am waalal yataama zulmaat loolu gisoon nañ ko ci aaya yi ñu gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn waaye feneen fu mu ko indi moo doon kitaabul muhaaribiin min ahlil kufri war ridda baabu ramyil muhsanaat mu ne haddasanaa Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne so nottali nañu suñu sëriñ Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways Abul Qaasim al-Uwaysi siiw siiwee woon ci al-Uwaysi la siiwe woon rahimahullahu taala rahmatan waasi'a kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko almadaniyu rahmatullahi alayhi alfaqih abul qasimi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sulaymaan mu ne ki ñu nekk mooy Sulaymaan di Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaa Abu Muhammad ñi Abu Ayyub dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mook imaamu Maalik ay xarit lañu woon gane àdd mu génn àddina la 177 mooy moom euh, ñaari at après la imaamu Maalik door a génn àddina rahmatullah alayhi am na nag ñu wax lu gën a suufe loolu ay wute la ci génnuk àddina man Sawr ibn Zayd mu jël ko ci Sawr ibn Zayd de Sawr ibn Zayd ad-Diili dañuy ad-Diili al-Madaniyu mawla Bani Diil ibn Bakr rahmatullahi alayhi génn àddina l'an am na ñu ne l'an 140 wallahu ta'ala a'lam an Abil mu njëkkul naan Abul Ghays di Salim Abul Ghays al-Madani mawla Abdillah ibn Muti' ibn al-Aswad al-Qurashi al-Adawi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an Abi Hurayrata mu jëla ko ci baay muus mu ndaw mi di Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi eh? rahmatullah alayhi génn àddina la 59 ci li gën a dëgër Euh, nga xamante ne moo ëpp lu mu nettali ci xadiis yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu sab'al muubiqaat qaalu ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa maa hunna qaala ashirku billahi wa sihru wa qatlu an-nafsi allatii harrama allahu illaa bil haqq wa aklu ribaa wa aklu maalil yatiim والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات voilà kon mu ngi noonee kanta alimamu abul husayn muslim ibnu al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi benn bërëb la ko ndi kitaabul iman baabu bayaanil kabaa'ir wa akbariha mu ne hadathani haarun ibn sa'id al-ayli mu ne nettali na man dong sama sëriñ di haarun ibn sa'id ibn al-haytham ibn muhammad ibn al-haytham ibn fayruz as-sa'di aw mawla mawlahum Abu Jaafar al-Misri rahmatullah alayhi génn àddina l'an deux cent cinquante trois am nañu ne deux cent cinquante wallahu ta'ala alam qaala mu ne haddathana ibn Wahb mu ne kii nekk mooy ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-faqihu gane àddina cent vingt cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept di Maliki bu mag ci ngiru Maliki rahmatullah alayhi al-Misri qaala mu ne haddathani Sulaymaan ibn Bilaal moom lañ gis sànq fële muy ibn Bilaal di Sulaymaan ibn Bilaal gis nañ ko sànq rahimahullah Abu Muhammad ñi ne Abu Ayyuub rahmatullahi alayhi an Thawr ibn Zayd gis nañ ko sànq Abil Ghayb gis nañ ko sànq Abi Hurayrata radiyallahu anil jamii' gis nañ ko sànq anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ijtanibu as-sab'a al-muubiqaat qiila ya Rasuulallah wa maa hunna wala shirku billah walsixr wa qatlu lnafse allati xarama allahu illa bilxaq wa aklu maalil yatim wa aklu riba waltawalli yowma alzahf wa qadfu lmuxsa dañuy wax muxsanaat di wax muxsinaat boo ci wax baax na almuxsinaati algaafilaati almu'minaat boo ci wax rek baax na moo tax alimaamu nawawi ci alminhaaj mu ne wa ama almuxsanaatu algaafilaat fa bi kasri saad mooy muxsinaat wa fathiha dañuy wax muhsinaat di wax muhsanaat mu ne qiraataani fi sama ñaari e, façon njàngin la ci ja juróom-ñaari jàng alquraan yu siiw yi mu ne qara al-Kisaa'i bil kasr al-imaam al-Kisaa'i moom muhsinaat la doon jànge wal Baaqurni bil fath muhsanaat mu ne wal muraadu bil muhsinaat wala muhsanaat boo jox baax mu na mu ne huna fii al-afaa'if mooy ñi nga xam ne dañoo sangewu téye seen ba lépp loo xamante ne njaaloola ak lu jëm ci loolook yooyu yëpp dañ cee téye seen bopp ak la nga xam ne moo ciy jëmee wabil gaafilaat al gaafilaat anil fawaahish mu ne gaafilaat nag ñu ci jublu al muhsinaat wala muhsanaat boo jox baax daal gaafilaat mu ne mooy al gaafilaat anil fawaahish dañoo yëgati ci lépp loo xam ne ñoom bu teeful ak yu ñaaw yi waaw ak wamaa xudif na bihi ak li nga xam ne moom la leen aji ñu ñaaw ñi ñu bon ñi di leen tuumaal ah, di leen eh, jame kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala eh, a'lam léegi kon taxrij baa ngi nii eh, léegi hadis eh, bi kon suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi wax nañ ko sànq mooy bunt bi di wax feddali gu ñu xaraamal di lekk di laal ci loo xam ne du yoon alalu jirim waaw moo tax boroom bi waxoon lu leer wala taqrabu maalal yatiimi illaa billatii hiya ahsan bu leen laal bu leen jege alalu jirim lu dul ci na nga xam ne loolu la gën a rafet waxoon naa la euh, loolu bu dee ki nga xam ne boroom alal la kooku moom dañ ne ko yow bu laal wal yastaafif waaw ñooñu nga xamante ni nii moom boroom bi da leen a euh, defal lu ñu am ñoo yor alalu jirim bi nañu doy loolu leen boroom bi doy lool bu dee nag wa in kaana faqiran kooku nag nay jël waaye bil ma'ruf ndax mooy foog mu dundal ko te moom këram la nekk mu koy yor wala jirim yi ah mënuñoo toog di lekk xeer ak suuf ak ban waaw bu boobaa mais nag na jël ngir lu ñu dunde mais loo xamante ne du nekk loo xam ne day bling blingé waaw loo xamante ne nii moom vraiment day jéggi dawe bu ko def na jël loo xam ne manu la ñàkk ngir dund waaw loolu lu ama am solo la loolu waxoon moo mooy bi lati ahsan waaye tamit bi nga xamante ne ni mooy alal ji bu leen ko téye di leen ko dencal ñoom cirim yi ba sa zakat bi ñëw lekk lépp ndax xaqul mal la aqu la waaw moo tax ñu waxoon la ne la sayyidina Umar radiyallahu anhu waxoon ittajiru min maalil yataama la ta'kuluhu sadaqa dee leen commerce dee leen jël bi investir yéen ñi nga xamante ne yéen a yor di gérer yor la gérance de alalu jirim bu leen ko bàyyi noonu ba zakat ji di ko jeexal parce que zakat saa bu jotee xawalaanul xawli bu dee ay xobbet xobbet la naq naqday ne lu jëm ci or ak xaalis ak yi nga xamante ne nii daal laaj xawalaanul xawli mooy date d'anniversaire bu jotee fekk fa alal ja mat nisaab dañ ciy jël waaw te nag di ci jël di ci jël te moom lëgëyu ngeen ci ngir muy indi leneen bu yàggee day jeex dina dem ba mu nisaab bi dootu fi mat loolu xool foo xamante ne yaxantu bu jaar yoon boo xam ne bariwul risque te boo koy def nga jël précaution yi ñu la waxoon nga xam ne doo jël alal yëpp def ci mais dangay jël par dànk dànk di essayer waaw kooku bu jëlee matuwaay yëpp daal di consulter laaj xalaatu ña seen xel màcc ci loolu kooku bu dee daa dem après mu am perte kenn du ko ko toppee parce que jëloon nay matuwaay. te laajoon na ñi nga xam ne ñooy les experts ak ñi seen xel màcc ci mbooloolee tañ xelaloon ko ne ko baax na léegi nag ah nit man na loo xam ne day dox di dox di dox di dox ñëpp yow nga essayé ko doxut voilà nekkul ne daa dox ci ñëpp yow boo ñëwee rek daa war a dox déedéet borom bi mooy dogal lu ko soob waaw li mu def nag muy doxal ci kee defalu ko ñëpp ci xikma yoo xam ne moom moo ko xam jalla jalaaluhu wa azumat sulta sultaanuhu tabaraka wa taala kon lool mooy laal googu kon bu la nee fii nag wa aklu maalil yatiim mooy suñu lëkkaaleek suñu buntu te mooy ndax feddaleku xaraam gu mu xaraam tamit lekk que yoneen saa salaam yi ñu ne riiñ xam nee loolu day naq boroom ci safara al muubiqaat dalay alaj dunya wa uxra àddina alaaxira mu boole waale ci li nga xam ne mooy akku lekk li nga xamante ne mooy maalil yatim alalu jirim loolu nag waxoon nañ la la aaya ba waxoon ñooyam waaw bimu ne innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naara loolu moo koy gën a wane borom bi ne gisoon nañ ko mooy aay bu njëkk mi gisoon ci bunt bi ñi nga xam ne ñooy lekk alalu jirim yi de waaw moo tax kii lekk parce dafa ñàkk te yoraale jirim yi ñu ne ko jëlal borom bi ci boppam moo ko wax comme niñ ko gisoon bii weesu jarul ñu ciy taxawaat wa euh, résumé nañ ko léegi waaye koo xam ne moom tooñ waaw fii mu ne doylu borom bi doyloo na ko mais nag dafa bënnale buri ni la am am fukkale boo xamante ni nii li yonent saa salaam ne woon maa mala ah ibnu aadama wi'aan sharran min batn waaw ne doomu aadama bi duyul rokkosul feesalut ndab lu gën a yées ci moom que biiram waaw waaw te nag law kaana ne aadam ah waadin ah waadin min zab ah, la tamanna an yakuna lahu waadiyan waaw ne doomu aadama bi bu amoon ab xuur boo xam ne lépp woor la woor la woor bu pire day mëbët amaat leneen loo ko dox rek mu gën a mëbët moom moom du doyal comme naan ko tu géej la du du du du du du du du masa màndi waaw moom daal day naan di naan di naan ba biir bi funki daal di toj rek mu daal di toogee waaw pof mu daal di toj moo tax mu ne euh, euh, <laughs> euh, moom daal noonu lay mujje di def rek ba keroog nga xam ne dara du ko suul du fees biiram du suuf mooy ñu faatu ñu daal di koy suul sotti ko suuf bam fi fees <laughs> waaw borom bi nag moom mooy woomal ku ko soob <laughs> waaw mayal nañu borom bi woomal quoi ñu doyloo moom li mu ñu séddi ak li nga xamante ne moo dagan ngir ñun ak li nga xam ne moom la ñu baaxe dañu bañ rek suñu bët yi di ko daaj euh, ci ñi nga xam ne ñoo ñëppale ndax loolu di xool ñi leen gën suufe ndax loolu aj dar li yoneen saa moo gën a yee ci nga mën a sant xéewalu yàlla yi mu defal seen kaw sinon bu dee yow yu fi àddina kilifeete kaw rek ngay xool waaw waaw naan cay waay jële waay yi ma ay bay gaay yi <laughs> waaw booba yaa ngay tuutal li la yàlla def <laughs> waaw bu dee mbiru yàlla nag mu ne la laqad kaana lakum fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana bu dee jëm ci yiw yi mu ne la seetal ki gën a baax mu ne ñu moom mooy seen modèle mu yoneen saa saa voilà loolu la <laughs> waaw bu dee mbiri àddi muy yàlla wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ci lii ñiy concurrence fii la ñuy concurrence fii la concurrence bu mag bi rawante bu mag bi fii la ne waaw bu dee nag mbiru ala àddina yi mu ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi waaye dox leen ci euh, yoonam yi waaye da lekk ci moom suuf ci wërsëgu yàlla bi nga xam ne moom la fi def mooy dox leen la wax <laughs> bu dee nag ci moom mu ne fa firru ila allah nee leen feew <laughs> fa firru daw leen fir nee leen fir waaye nee leen fir ila jëm ca yàlla <laughs> waaw foofu lañ la laaj vitesse euh, yu rëy yi foofu lañ ko laaj mais ko ya waxal yàlla xam na ni ñun moom daa mel ni contraire bi lañ dégg quoi <laughs> wala yaasu billah waaw ah, bu dee mbiru yàlla moom nga gis ñuy ñuy ñuy traîner les des pieds quoi <laughs> ah saa yi julli jot na gaa yi nekk fi di teen deefal di teen deefal ba waxtu wi waaj a ñu daal di jóg daal di koy cof ñetti ñeenti yoon duñ ci tudd yàlla lu dul néew daal di toog foog ne nag génn nañ ci mball gi quoi <laughs> waaye ah, bu dee mbiru àddina kenn duñu ko jiit ya ayow waaw sorti cinéma la place ya bariwul gaa yi dem rang wala wut ku la rangal aliyasu billah <laughs> ngir seetaan lay xam ne ab ab ab ab moom du dara <laughs> waaw <laughs> waaw loo xam ne seen mbiri àddina kese la ah boulangerie bu bees la ne day dóor ubbi dañuy may ay mburu waaw waaw nga gis gaa day fees dal gaa yi lakk les premiers mburu de la boulangerie boulangerie gaa yi di bu ñuy ubbi gaa yi di fël bunt bi waaw mu fees dal foo sànni mbàtt mu daal di tag waaw aay buñ nee sawaay ah seede dañu fay waxtaane diine diine joo xam ne nag du diine folklore waa ji moom bu ñëwee al qaala allahu qaala rasulullah sallallahu wa sallam qaala ulama sunna jeex <laughs> rahmatullah alayhi yàlla nee na yonent saa sallam nee na boroom xam-xam yi ñii ko jottali nee nañu saay foofu moom mel ni désert de Gobi sawaay <laughs> mel ni désert yooyu nga xamante ne picc ma su faa jaar way mel ni ñun contraire bi lañu yàlla wax alors que ci yàlla fii la ne woon njëkkante leen fa firru ila <laughs> ah, waaye daal la yaslahanallah yal nañu borom bi yéwénal quoi <laughs> waaye yéeme la de wóor na mbir mu yéeme yéeme yéeme la waaw moom daal bakkan yi daal sawaay <laughs> ñoom daal dominé nañ ci ci ci suñu gouvernance ki lañ ci dominé muñ dul le waaw wundul capitaine yi moom jaaxal na ko daanaka seeni bëgg-bëgg daal moom la gaa yi wéyal rek walla iyaazu billaah waaw kenn muccul lu ko yàlla muccal kon nag yàlla nañu borom bi muccal ko waaw amin kon wa aklu maalil yatiim lekk kon alalu fii yooyu sa salaam boole ko quand ci bàkkaar yooyu nga xam ne dalay alal kon loolu di ko ne vraiment li nga xamante ne mooy feddale ko xaraam gu mu xaraam di laal alalu jir imaam hadis bi lii wa tax mu andi ko fi waaye sànq boo seetloo maa ngi la doon fàttali hadisu sayyidina Nufay ibn al-Harisi Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nga gis ne foofu yi mu tuddoon mooy shirk kese moo fi ñëw fii mooy bokkaale yàlla karta uquq ñaawi jëme ci say ñaari waajur ah, ak li nga xamante ne mooy shahadatu zuur ak qawlu zuur mooy gisuñu ko fii waaye loolu da ngay xam ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam tuddul fenn foo xam ne dafa tuddulee bàkkaar yu mag yëpp daal mu bàyyi noonu déedéet day léeg-léeg ci occasion yi mu tudd lii léeg-léeg mu tudd yeneen léeg-léeg mu tudd yooyu yëpp nag boo ko boolee loolu lépp mooy bàkkaar yu mag yi waaw te sax tuddul lépp moo tax lii bàkkaar bu mag li ci gën a matale mooy li imaam Ibn Abbas wax radiyallahu anhu ni xam ne bàkkaar bu mag. mooy bàkkaar xam nga yii moom yii moom daal parce que nee na yii mu muubiqaat lañ mooy dañ lay alak <laughs> waaw li lay alak moom manu la nekk loo xam ne dañ koo si manu la nekk sax yéen manu nekk bàkkaar bu ndaw mooy bu mag kese la manu doon lay dural sax nañ bu borom bi deful ci yërmandeem bu la rëbbisewul almaxma gi nga xam ne kese kese loolu moom manu la nekk lu dul bàkkaar bu mag mooy niñ koy xamee yenn la muy bépp bàkkaar boo xam ne dafa am laanu laana allah wala laana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla rëbb na wala mu am ah, li nga xamante ne mooy pen mooy loo xamante ne borom bi dane wala yeneen saa salaam ku def lii na ngeen ko def lii ku sàcc as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma sàcckat bu góor bi ak sàcckat bu jigéen bi daggeen seen ku nekk ci ñoom seen loxo waaw loolu kon ñoo xam ne sàcc bàkkaar bu mag la parce pen nañ ci teg njaaloo wóor yar wala bu dee moo ku sa nga woon xaaji xeer ba mu faatu loolu manu la nekk lu dul bàkkaar bu mag kon loo xam dafa am pen loo xamante ne day jural sànjum yàlla mooy borom bi mere na wala borom bi mooy comme rëbb na rek laana ah qatalal qatalallaahu qatalallaahu waaw borom bi rëbb na waaw loolu noonu yooyu foo ko gisee bàkkaar bu mag la ak li nga xamante ni mooy pen boo xam ne moo xam wala borom bi digle ci mbugal mooy fii ci àddina wala alaaxira wala ñoom ñaar comme bu ne ku def lii lii dama ciy dugale safara waaw comme li mu wax nii ci lekk alalu jirim ne ñi nga xam ne mooy lekk alalu jirim yi zulman innama yaquluna fi butunihim naaram wa sayaslawna sa'ira ñi nga xam ne ñooy lekk alalu jirim yi ci tooñ na leen leer na lekkuñ ci seen biir yi lu dul safara te dee kël séef nañoo dugg fan fi nga xam ne mooy saira mooy safara nga wax xamante ne mooy lakke ta du fay loolu dañuy xame ne lii bàkkaar bu mag la parce borom bi tabaaraka wa taala moo ci digle moo ci digee tëkkoo ci li nga xam ne mooy euh, euh, euh, ay duma ay duma li nga xam ne mooy yawmal qiyaamati waaw loolu daa nekk loo xamante ni day yii nii ñooy wane yi nga xamante ne foo ko gisee day wane ne lii bàkkaar bu mag la day wane ne bàkkaar bu mag la loolu mooy li nga xam ne moo moo moo moo moo moo moo englobé waaw moo englobé li nga xamante ne nii mooy boo ko xamee ngay xamee ne nag loolu mooy bàkkaar bu mag waaw mu ngi noonu